alimamu muslimu abulxusaini rahimahullahu taala mu teg ci xadis bi nga xam ne mooy soixante-dix Allah mu ne waan ibni amr ibn waan ibni amr affaire <laughs> euh, dafa juum kii moo juum wa an ibni Amr ibn al-As non wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma non noonu la wa an ibni Amr ibn al-As mais kii daa mel ni imam Muslim imam An-Nawawi nag mel na ni bin en tout cas man bi ma ci yor lool loolu lañ def mais euh, te baaxoowul woon ko def noonu quoi moo euh, euh, mi an abdillah ah, bi ma bu kayit bi moom noonu lañ wa an ibni amr ibn al-aas waaye bu bu bu électronique wa an abdillah ibn amr ibn al-aas sa maana <laughs> mais benn la rek waaye abdallah kon wa an ibni amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma yaa musarrifal quluubi sarrif quluubanaa alaa taacatik rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyyu rahimahullah eh, yaa bi nag gaa yi ñoo def entre parenthèses yaa mais ci riwaay kii bi. imaam muslim bi ak Riyaad bi sax yenn yeneen yi defuñ ci yaabi daa def rek an wa an Abdillah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma musarrif al-quluub sarrif quluubanaa alaa ta'atik voilà kon loolu la quoi mu ne rawaahu muslim rahimahullah kon hadith bi mu ne wa an amr ibn al wa an abdillah ibn amr ibn al-as waaw mu ne mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne mooy abdallah di doomi amr ibn al-as radiyallahu anhuma al-as ibn wa'il <laughs> sayyidna Umar ne mukk bi ko bi ko Abdallah ibn uh, uh, Omar ne waa bay <laughs> Seydina Omar mais góor boobu doon suméwoon la keroog <laughs> bi nga tuubee waa Quraysh daal di lay kii <laughs> Seydina Omar daa tuub waa Quraysh ne dañ koy rey ndax Seydina Omar daa tuub rek commencé xeex daa xeex a xeex a xeex foofu gaa yi bu mënatula dóor mu toog gaa yi tiim ko di ko yónni joor maanaam def leen lu leen neex gis nga bu ma alaatoon keneen ku mel ni man rek dootuma ko dund ma ko bàyyi ci yéen après mu dem këram gaa nag ne gaa yi dem rëccuwaat ne non Omar daal dañ koo war a rey sax finalement quoi <laughs> ñu ñëw wër kër gi nag <laughs> fees fa del way benn paa jóge ne Abdallah ibn Abdallah ibn Umar comme que boobu gone la woon waaye ñun suñu kër moom tay moom <laughs> léegi nee na benn paa jóge na le paa bi naka la ñëw laaj gaa yi ne yéen nu ngeen def yi mbooloo bu bari ñu ne mais Omar mu ne waa léegi Omar lu xew mu ne mais ça va dafa dafa dafa jeng génn ci diine gi dugg ju yàqu ji paa bi ne waa léegi ñu ne moo tax moom lañ bëgg a rey mu ne leen waa ab nit la koo xam ne moo tànnal boppam lu ko neex li kiy seen yoon jóge leen gaa yu mel ni mango boo xam ne ay weñ ñoo ci feesoon del nga ñëw ñoom ñëpp ñu tax ci saa si la ñëpp dem <laughs> léegi nag Abdallah ibn Omar affaire boobu nag da koo da koo resté quoi mais pas boobu naa boobu moom parce bi gisatu ko xamatul pas bi quoi <laughs> xamatul paali <laughs> biñ nekkee Medina mu ne baayam waa waa bàyyi <laughs> keroog paa moom <laughs> kooku moom ah taxoon ba gaa yi daal di woon jóge ci kër ga bàyyi la noonu te kooku moom yàlla ko yàlla yërëm Seydina Omar ne ko mukk yàlla na bu ko yàlla yërëm kooku yàlla bu ko yàlla yërëm waaw kooku mooy yàlla asum na waa illa woon mooy bàyyi amrum na kéeféer bu bon moom nga daa dee ci kéeféer mooy alxaas kooku la woon mais kilifa la woon nag keroog moom moo taxoon gaa yi bàyyi seen naaw ma moom mooy bàyyi ñoom si Amr ak Hisham ibn Amr ibn al-As ibn non euh, eh, di maamu Amr ibn al kon mu ne wa an Amr ibn al-As mu ngi jëlee ci Amr ibn al-As radiyallahu anhu waa ñoom ñaar mooy Abdou Abdallah man Amr Abdallah ibn Amr parce que Abdallah saxaaba la baay ji di saxaaba radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na allahumma e eh sa borom musarrifal qulubi yow mi nga xam ne yaay jàllar bi xol yi la <laughs> ah, hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sarrif yal na nga jàllar bi qulubana suñu xol yi jàllar bi ko teg ko ala ta'atika ci loo xam ne mooy di ci kaw di la aw waa barki <laughs> mu ne lii rawaaw solo na ko muslimun muslim gis nga xadiis yi yëpp daanaka wala léegi laaj bu njëkk mooy comme xadiis bi ñu jóge woon est ce ko solo ñu ne leen déedéet sëriñam jiitu woon na ko ci daal Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alal jamii hmm? Allah Allah bon <laughs> léegi nañu xool riwaaya imaam muslim rahimahullah ni nga xam noonu la kon benn bërëb la ko ni imaam muslim nag non imaam ahmad rahimahullah moom ñaari bërëb la ko indi ci musnadu abdullah ibn amr radiyallahu anhuma al imaam abul husayn kitaabul qadar baabu tasrifillahi taala alquluba kayfa shaa baabu tasrifillahi taala alquluba kayfa shaa buntu bi nga xam ne mooy wax borom bi ni muy soppande ko ci xol yi ni mu ko soobe waaw nu mu ko soobe képp la ciy soppane ko moom mi nga xam ne mooy borom bi azza wa al imam ah muslim mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb lan lañ doon wax sànk ci riwaay bi ñu jóge woon imam imam Ibn Hajar nee ku dëgër ku ku wóor te dëgër imam muslim jëlee ci ñoom lu ëpp mille hadis xoolatil kenn beneen <laughs> hadis gi haddathani nettali na man dong laa wax Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala génn àddina cent soixante non gane àddina cent soixante génn àddina kan moo génn àddina cent soixante koo xam Shu'ba <laughs> amirul mu'minin génn gane àddina entre quatre-vingt-deux quatre-vingt-sept génn àddina la cent soixante Seydina Shu'ba bi mu génnee àddina année boobu la Abu Xaysama a ibn ba gane àddina ñoom imaam Ahmad temps yi juddooguñu <laughs> cent soixante <laughs> euh, ma leen di jàpp ma leen di jàpp du loo tax du ñu ngi wax kañ lañ bon lu bari sax dañuy wax kañ la ñu génn àddina léegi nañ fexe sax di wax ñaar yëpp kañ la gane àddina kañ la génn àddina léeg-léeg ñu wax ko mais li ñuy gën a préciser mooy génn àddina bi voilà bu ko defee <laughs> kon Abu Xaysama gan gane àddina cent soixante génn àddina deux cent trente-deux rama wabnu Numayrin ak sama beneen sëriñ kese moom tamit moom dong moom ma nettali moom tamit bi ma koy nettali Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani moom it lu bari lu jële ci baayam euh, euh, euh, al-Kufi rahimahullah kañ la gane àddina dajuma ko kañ la génn àddina rahmatullah alay ku nekk ci ñoom anil muqri ñu jëla ko al muqri qaala léegi dina ñëw al mooy qaala zuhayr mu sama sëriñ mbokk bi zuhayr abu xaysama rahimahullah an-nasa'i al-baghdadi yu ni nga xamante ne la ko waxe dana abdullah ibn yazid al muqri moom mooy dana netta nañu Abdul Aziz ibn Yazid al Abdullah ma Abdul Aziz Abdullah ibn Yazid al ah mooy Abdullah Abdullah ibn Yazid ibn Abdurrahman al Qurashi al Adawi al Makki rahimahullah al Ahwazi al bu mag a mag a mag waxoon nañ la ko bokk ci ñi gën a mag ci sëriñu yi. presque soixante dix ans ak lu teg toog na ko di jàngal gaa ay jàng façon ni ñuy jàng xam-xam alquran yi ni ñuy jàng alquran qiraat yi rahimahullahu taala moom nag mu ngi gane àddina cent vingt génn àddina euh, deux cent euh, kan moo gane àddina deux cent vingt wala ma bàyyi ci def yooyu <laughs> hein euh, al-Qattan <laughs> Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz sëriñ ñoom imaam Ahmad bi cent vingt la <laughs> kon nañ balool léegi nañ bàyyi yooyu <laughs> bala ñu lay baaje nañ lay wax rek gari àddina cent vingt génn àddina deux cent deux cent treize rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Haywa mu nekk ñu nettal mooy Haywa de Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a Ah, al-Hadrami al-Misri az-Zahidi moom kañ la gane àddina dajuma ko kañ la génn àddina 158 am na wuute rahmatullahi alayhi ah, qaala axbarani Abu Hani mu nekk ma xabaar ma Abu Hani di Humayd ibn Hani Abu Hani al-Xawlaani al-Misri càllale bi gis nañ fi tànnée bu mel nii càllale bi génn àddina kañ la gane àddina dajuma ko kañ la génn àddina 142 rahmatullahi alayhi qaala mu ne annahu sami'a Aba Abdurrahman al-Hubuli

Afriqiya c'est la Tunisie <laughs> euh, euh, Tunisie moo tuddoon Afriqiya après continent bi ñu jox ko ñu tudde ko tur mais c'est la Tunisie mooy Maghreb bi noonu en tout cas partie bu mag ci Tunisie ci la woon moom lañ doon Afriqiya boo déggee boo xam xam laal Ifriqi mooy ko dëkkoo al Afriqi Afriqi l'africain pas Afrique comme niñ dégg xam Afrique léegi temps yooyu Afrique amul mooy tur lañ la bëgg wax amul woon luñ naan lii mooy continent africain non c'était la Tunisie rahmatullah alay kon nag anna aba abdurrahman al-Humuli annahu léegi nag moom mu ne annahu sami'a moom kon foofu Afrique yàlla génn àddina rahimahullahu ta'ala annahu sami'a Abdallah ibn Amr ibn al-As mu jële ci Abdallah mu ne dégg na Abdallah ibn Amr ibn al-As yaqul hadis bi kon imam Muslim da ngay gis imam an-Nawawi lim ci soxal rek léegi annahu kon moom sami'a dégg na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan inna quluba bani aadam mu naan gis nga xolu doomu aadama yi alayhi salaam kullaha ñoom ñëpp amul benn bu ci génn bayna dana nekk diggante isba'ayni ñaari baaraam min asaabi'ir rahmaan ci baaraamu borom bi nga xam ne moo fees dell gërma de te qalbi waahid mel ni xolu benn benn nit amul benn boo xam ne da ko ci rëcc wala boo xam da koy préoccupé bii da koy préoccupé ci yeneen yi wala yii niñ baree nangam déedéet mu ngi mel ni benn xol la borom bi amul luñ naan daa compliqué ci moom lee da koo préoccupé amul yusarrifuhu xol yooyu moo ci soppandeku haythu sha'a ah fu mu ko soobe ak nu mu ko soobe summa nee na ginnaaw gi qaala rasulullahi mu ne ginnaaw gi yonente bi alay saa saa mu ne allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik ah kon nag borom bi yow mi nga xam ne musarrif alqulub yow euh, mi nga xam ne yaay soppandeku ci xol yi nu mu la soobee ah waaye sarrif borom bi ñu lay ñaan nga soppandeku xuluubanaa ci suñu xol yaa laa taatik soppandeku ci ba nekk koo xam da nga koy teg ci di la jaamu kese ba sax ci ba génn àddina voilà nii la ko al imaamu Abul Husayn indi rahimahullah waaw hmm? euh, bii la taaleem ak suñu bunt bi di wax. ci fadlu baabu lu du'a ngëneelu ñaan mooy di ñaan ñaan ngëneelu ñaan gis ngi ñaan yi parce que quand ah yeneen saa sam dañoo xamal mbir yaay Ummu Salama soloon a xadiis bu mel nii ah. yeneen saa salam ne baamul benn xol lu dul daa nekk ci diggante ñaari baaraam ci baaraamu borom bi tabaaraka wa waaw loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme l'imam an-Nawawi di wax ne hada min ahadith as-sifat wa fiha qaw al-qawlaani as-saabiqaani qariba mu ne lii daa bokk ci boroom xam-xamu xadiis yeeg yooyu boroom xam-xam dañ ko woowe xadiisu sifaat xadiis yi nga xam day ñëw di wax ci melooy boroom bi tabaaraka wa taala mu ne yi nga xam ne romb na léegi ñu wax ko ahaduhuma benn bi al imaanu biha ñaari façon la ci boroom xam-xam bi di sóoboo mooy gëm ko mooy bu la nee yàlla daa euh, xol yi dayoo nekk ci ñaar diggante ñaari baaraam ci baaraamu boroom bi tabaaraka wa taala baaraam mooy lan mooy ñun li ñu xamee baaraam ay baaraam nii la yàlla am loolu la lay wax ne la benn bi benn bi mooy ñu gëm al imaanu biha gëm ko min ghayri ta'arrudin li ta'wil gëm ne daal ni ko ne saa sa waxee diggante ñaari baaraam ci baaraam borom waaw ñu gëme ko noonu wala fatali maanaa waaye xamuñu nag loolu lu muy tekki waaw mooy ñun bu kenn ci ñun jàpp ne li ñu xamee baaraam loolu mooy baaraam ci yàlla bu nee yàlla daa may ñaari baaraam diggante ndax laysa kamithlihi shay bal yu'minu biha biha haqqa bi annaha haqq mooy nit ki day gëm ne lii dëgg la wa anna zahiraha waaye li feeñ ghayru murad mooy li feeñ nit ñi ñu xamee baaraam loolu moom de toute façon loolu dañ koy dàq loolu mënuñu ko lu la nekk loolu parce que borom bi du cër te tamit du loo xamante ne nii du koo xam ne daa am ay membre wala daa niroog ñi nga xamante ne ñooy jaam yi ndax laysa kamithlihi shay voilà laysa kamislihi shay kon benn ngoog waaw léegi euh, euh, euh, benn ngoog voilà léegi mu ne moom al imaamu mus kii al imaam an-Nawawi rahimahullah ginnaaw loolu mu ne beneen kon lii mooy. ñi nga xam ne dañoo def tafwid moom lañ leen di woowe nga xamante ne dañ ne ñun daal gëm nañ ko ni ko yàlla waxe ni ko yonent sallallahu alayhi wasallam waxe ma ala muradillahi wa ma ala muradi rasulillah gëm nañu waxu yonent bàyyi saa saam ci kaw ni nga xamante ne nii noonu la euh, borom bi tabaraka wa taala euh, ni nga xamante ne noonu la ko euh, nam ak tamit ab yonentam alayhi salaatu wassalaam gëm nañ ko même bu dee xamuñu ko waaye am na loo xam ne dañ koy dàq mooy ne kanta li ñu xame ñun kàddu mooy yu mel nii yoneen saa saa ñu gis mu koy asalkale ba euh, borom bi dañuy xam ne manu la nekk ñun li ñu xam baaraam loolu manu koo nekk parce que borom bi laysa kamislihi shay loolu daa simple loolu mooy ahlu tafwid mooy ñi nga xam ne ñoo lañ leen di woowe mu ne waxtaan yi ñeereen bi yata yuta aw yata bi hasbi ma yaliqu bi am mooy dañ koy gëndali interpréter ko ci li nga xam ne moo yelloog moom mu ne fa ala hada almuraad ci kaw noonu mooy li nga xam ne moom lañ ci jublu mooy almajaaz mooy du sens propre mais sens figuré kama yuqaalu comme ni ñuy waxe fulaanun fii qabdati wa fii kaffi la yuraadu bi innahu annahu xaalun fii kaffihi xaalun fii kaffi bal almuraad taxta qudrati wa yuqaalu fulaanun bayna isba'i uqallibuhu kayfa shi'tu ay annahu min minni ala qahrihi ah, wa tasarruf fi kayfa shi ah, fa maana alhadith annahu subhanahu wa ta'ala mutasarrifun fi qulubi ibadihi wa ghayriha kayfa sha la yamtani'u alayhi minha shay wa la yafutuhu ma aradahu kama la yamtani'u ala al-insani ma kana bayna isba'ihi fa xaataba al-arab bimaa yafhamuunahu wa mithluhu bil-macaani al-hissiyya ta'kiidan lahu fii nufuusihim waaw waaw kon mu ne ñaareel bi nag mooy dañ koy gëndale ci li nga xamante ne lu yellook euh, wa ma qadarullah haqq qadri waaye loo xamante ne ni lu gën a yellook li nga xam ne mooy boroom bi tabaaraka wa taala mu ne toon ci kaw noonu mooy majaaz de sens figuré la du sens propre mooy du wax ji du man wax ji buñ ko waxee la ma ci njëkk dégg déedéet la ca gannaaw la waaw mu ne comme ni nga xam ne moom la ñuy wax ne fulaanun fii yi naan ah kooku kooku sama ñaari sama diggante sama sama sama ngëb la nekk kooku moom maa maa ko téye dama koo ngëb mu ne loolu xam nga ne wala fii kaf fii wala mu ngi sama kooku kooku mu ngi sama suufu loxo waaw kooku maa ko naj dama koo naj mu ne lii nii yëpp ñëpp a xam ne tekkiwul ne waa ji fii mu ne yow waaj bi mu laan la nga naan ko waa diw mu ne ah diw de jarul ngeen di sonn. sawaay yi dama koo naj ñii laa ko def est ce diir ça veut que waa ji bi mu nëbee loxo bi noonu da ngay gis waa ji bu bu ubbee loxo bi da ngay gis waa ji ci biir loxo bi mais xam nga ne loolu waxit la <laughs> mu ne waa mu ne lool lan lañ ci jublu mooy que kooku mu ngi sama suufu sama mainmise quoi kooku maa ko noot amul dara lu muy def lu dul ci man lay jaar manul manul def leneen mooy tax sa rek yi waaw mu ne comme loolu la rek bu la nit ne diw de sama diggante ñaari baaraam la nekk maa koy wëlbatee nu ma soobe loolu ay waxit la ça ne veut pas dire que mooy koog maa ko noot kese ça ne veut pas dire que waa fii mu ne ab ab daa nekk benn marionnette boo xam ne bi la waa ji wax yaa ngi koy gis mu naan ko nii diggante ñaari baaraam bi da cee xaj bu dee mu <laughs> nag mu kon nag yii kon xadiis yi maanaawam bu dee ci wàllu taawil mooy ne xolu doomu aadama yépp borom bi tabaaraka wa moo ci jàllarbe ko nu mu ko soobe ak kañ la ko soobe te amul lenn lu ko mën a xañ lu ko mën a tere te amul lenn lu koy préoccupé ba moom lim bëgg ci benn xol dootu ko man parce yeneen yi comme ni nga xamante ni nit ki li nekk ci suufu baaraamam ni nga xam ne noonu la ciy amee mimise noonu la ci amee maîtrise mu wax ak kon yonent bari saa saam nag fii mu wax ak arab yi ni nga xam ne ñoom noonu lañ xam wax waaw comme fii mu ne buñ la nee waa kan mooy euh, sëriñ diw kan mooy xalifaam ñu ne ah diw de moo toog ci jal bi est-ce que ça veut dire que xalifa bi daa am benn jal boo xam ne lañ def ci buntu kër ga boo xam ne moom ci la toog loolu ñëpp xam nañ ne kenn waxul lool waaw wala eh, nañu moo toog suñu xef yi xam nga la fii mu ne képp ku dégg lànk boo bu nekk comme wolof nii xam nga yii ma fi wax nii yëpp képp koo xam na ne lii bu déggee wolof la nekk mag parce que bu dee xale la moom xamul sens figuré moom booy wax li ngay wax moom loolu la koy jàppe moo tax yéeg la da koy wax mu taxaw di la xool yenn xoolu jaaxle parce que yow li nga wax noonu la mën a nekk parce que mu ngi xool sa xef yi ni te gisul waa ji toog nga ne waa ji yow moo toog ci sa xef yi moom yooyu da koy jaaxal parce que xale la moo tax képp koy xalaate lool yow jàpp ne yooyu c'est comme ça mooy noonu ñu ko waxee exactement noonu la dégg langue bu nekk daa am façon bu ñuy waxee alquran nag qur'anan arabiyan la yonent bi sallallahu alayhi boroom bi nee na ko maa ko def alquran joo xam ne làkk arab laa ko def bi ñëwee ni arab yi waxe noonu la làkk la alquran làkk bu mel noonu la waxe waaw bu la nee waa fii mu ne euh, euh, euh, moo toog ci bopp réew mi mais réew mi daa mu bopp boo xam ne waa président bi daa dem toog ci bopp bi loolu xam ñépp xam ne loolu amul mooy dañ la bëgg a rek moo jiite réew mi loolu boo ko jàppee nag ñaan naan jàpp walla non non non loolu déedéet ab bopp la boo xamante ne nii dañuy saa yow moo tax yooyu wallahu taala alam aslahana allah quoi yal nañu borom bi déggloo diine dégg bu jaar yoon amin <laughs> voilà lii mooy waa ahlu sunna wal ah hadithu sifaat yi lii la waaye mu am beneen boo xam ne ñoom imaamu Nawawi yaa duñ ko tudd mooy akaabiru suufu yi dañ naan la rahmatullah alayhi wa radiyallahu dañ naan la gis nga yii nii ay tajalliyaat la mooy ay ay feeñuwaay la borom bi tabaaraka wa bu dee zaatul aliya loolu jaam manu koo jot mooy nekk nekkam bu kawe bi loolu dafa sut reesu nit kayfa kayfa nan la nu mu mel loolu manuñu cee jot c'est impossible te bu borom bi naan ay huwa huwa huwa moom moom lay wax mooy zaat boobu lay lay désigner qul huwa allahu ahad qul waxal huwa moom moom moomee nekk-nekkam loolu bindeef manu cee xam dara manu cee accès boo bi nag dafa def ay tajalliyaat mooy ay wàccuwaal ay wàccuwaay yoo xamante ne nii moom lay def di feeñu nit ñi moom ay feeñuwaay ay feeñu ay feeñu ka yu muy feeñoo nit ñi voilà léegi nag mooy comme ci ci ci ci alamul xayaal ci monde gént boo nekkee gént gént booy gént gént daanaka li impossible ci suñu monde bi yëpp dafay possible waaw borom bi nag bu nammee kii wag nit ñi da di léeg-léeg da di dugal foofu mooy monde boobu noonu nga xam ne foofu yi nga xam ne ñoo impossible ci yéen day possible foofu mu def tajal yi di wax ak ñoom ci loolu comme noonu te bu boobaa borom bi ci àddina boobu dafay am liñ naan ay baaraam aw wàccuwaay la voilà loolu lay wax nii wallahu taala alam kon mu ne al imam euh, euh, sayyidina al euh, abdallah abdallah mu ne kon yeneen saasam nee na dégg na yeneen saasam mu ne inna quluba bani aadama kullaha bayna isba'ayni min asaabi'i rahmaan ka qalbi waahid ka xolu jaam moo tax e, dafa am yoo xam ne jaam boo ko xamee bu ci sonn <laughs> waaw foog par force dañ maa war a bëgg sa waay <laughs> da ngay sonal sa bopp bu dee alal nga foog ne moom ngay jënd këru nit ñi ah gars yi buñ soxlaa sa alal de dinañ ko nangu wan la ci biti ne fokk nañ la waaye booy wane gannaaw ñu lay tifli ñuy tifli dof yi mu doon <laughs> bàyyi ko rek waaw <laughs> jël sa xaalis boo jeexalee te ngay xame ne gars yi ñoo la bañoon waaw moo tax xol yi kenn mënu koo ubbee ci noonu borom bi kese moo am accès ci xolu nit mais du jàmm da ngay sa bopp <laughs> waaw xanaa yoneen saa salaam suñu borom nee na ko innaka la tahdi man ahbabt li muy woote ngir nit ñi dugg ci diine ji mais yoneen saa salaam bu sañoon waa Quraysh waxuma la waa Quraysh àddina bi yëpp nekkee jullit mais suñu borom moo ne ko innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha gis nga yow du yaay gindi ko la soob déedéet sallallahu waaye borom bi moom mooy gindi mooy li ngay woot est-ce que ab xol bu koy nangu loolu mbiru borom bi la yow nag am nga benn ginaas boo am wa innaka la tahdi yow dëgg-dëgg di nga gindi nit ñi wanee orienté lay tudd lay tudd foofu nit ñi ci yoonu njub mais est-ce ko nangu borom bi nee na ko loolu sama affaire la waaw waaw moo tax ba yeneen saa salaam doon wax hadis Mawlana Ibn Abbas bi <laughs> Barira ak Mughis <laughs> Barira benn femme la boo xam ne jaam la woon après mu jot boppam sauf que daa sëyoon quoi mais bi nga xam ne ci la libre mu ne moom léegi moom day génn ci sëy ba quoi ndax euh, euh, jëkkëram ja jaam la muy Mughis te tamit bëggu ko quoi léegi bon. <laughs> mu gis nag daa bëggoon Barira lool doon topp ci ginnaaw Barira fu nekk ci mbedd yeeg fu mu jaar waaw ba mu ko bàyyee di jooy yooyu saa sa <laughs> def na intervention wax ak Barira mais Barira mais yooyu saa sa waaye yooyu saa sa léegi man dama lay laaj <laughs> dañ may bu dee dañ may digal wala dangay am ta chafin wala boog dañ may digal mooy loo xam ne loo may digal la ma def wala boog danga ñaan njekk yeneen saa soxna ah déet man kay dama lay ñaan njëkk kese <laughs> man kay <laughs> man kon bàyyil noonu rek yeneen saa soxna naan eh, eh, yéemu na ci borom bi ni mu def quoi mu naan borom moo def xoolal kii moom mu xiif daa bëgg bariira ba fu bariira jaar mu jaar fa di jooy alors que bariira moom da koo bañ <laughs> xoolal borom bi rek ni muy def waaw. yaay gis nit sopp nit lool nit ka mu sopp bañ ko lool loolu mbiru boroom bi la <laughs> ndax moo yor xol yi di ko soppane lu ko soobee waaw moo tax ngay gis koo xam ne day bañ nit bañ nit comme li kii waxoon am na am na mais am na loo xam ne boroom bi daa am tamit yoo xam ne da koy jaarale ci ay mbir parce que nit ñi général am na yoo xam ne mooy li yore saa sam doon wax naan taxaadaw taxaaboo taxaaboo. joxante leen kado ngeen soppante mooy yooyu tamit ay mbir la yoo xam ne borom bay def de mais da koo jaarale ci ay sabab yoo xamante ne en général du tout le temps lay marché <laughs> ndax règle yu ne am na exception nit ki boo koy defal lool après da lay ko quoi da lay bëgg waaw moo tax borom bi doon wax ne idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim mooy nit bu la defee lu ñaaw boo bëggee bu soppeeku bu ko fekk ci la mu def def ko lu baax ndax lu baax ak lu bon mënuñoo yem idfa billati hiya ahsan jëlal li gën a rafet nga koy jañe li tout le temps li nga xam ne mooy loolu gis nga bu yàggee dem noonu fa yi bay baynaka diggante ki nga xam ne da amoon ak moom ak noonoo bu tar koo koy def lu ñaaw saa su nga koy defal lu baax yow waa ji nga fekk ko foo xamante ne nii saa su ne kalaame na la police waaw képp ku mu xam ku mën a dal sa kaw ngir say affaire yàqu def na ko waaw yow saa ko gisee saa la gisee mu xam ne yow xam nga ne xam na ne yaa ngi ko koy def mu la koy def nëbbu ci dara day taxaw sax di ko revendiquer waaw malgré loolu wanoo ko sa xar kanam merewoo ko te lépp lu mu soxla. même bu la ko laajul nga ñëw jox ko ko defal ko ko te te te dañuy ñëw rek nga tegal ko benn jour mu nekk ci foo xam ne moom daay dañ ne ko sa ordonnance bi un million la mu wër fu nekk kenn manu koo fayal yow nga ñëw fayal ko mu leeroon na ko bu ko fayul gars yi fii Sénégal bi dañ koy bàyyi mu ndee fii kenn du ko kenn du ko fay nga ñëw joxe un million gis nga kooku doon lu mu la bañoon bañ bañ bañ nag loolu mën naa tax loolu man naa tax loolu mën naa tax jour boobu nag da lay bëgg nag danaan é non sawaay nag parce man kii moom ma dee kese ci desoon ma dee kese ci desoon voilà ma dee kese moo ci desoon te nag ah amaana bu doon maa nekkoon place am dama koy bàyyi mu dee mais mu defal ma lii en plus bàyyi ay kiiwam te amul man sama mbokk yi ma jàppoon wala ñi nga xam ne ñoo waroon am ay xarit lañ nangam ak nangam boo amee problème nañ ñëw ñoom ñépp a ko yëg toog ne nañ cotiser sax xalaatuñu ko kenn sawaay jóge ne moom ami soxlaam ak yépp jël un million quand fayal ma bañ fañ ma nii kooku loolu mën naa tax mu sopp waa ji après mu nekk ci <laughs> wala yun xam waaye tamit koo jox ay cadeau yu bari <laughs> wala yu mel noonu mais lu mu ci man di doon mooy borom bi mooy doxal affaire yi waaw waaw mooy doxal affaire yi man ngaa def yooyu du jariñ dara parce que la borom bi moo ci àndul parce que xol yi borom bi mooy soppandiku ci xol yi comme ko mooy soppandiku ci xol yi nag waa ñun jaam yi duñ ko ñaan mu saxal ñu ci li nga xamante ne nii mooy yiw te mooy lan mooy di ko topp topp yàlla waaw yoneen saa salaam nag di ñu xamal nag ñaan googu nag nga xam ne yow xam ne ñaan gi boo ko ñaanee lii lan moo ki génn dara allahumma musarrif al qulub sarrif qulubana ala ta'ati eh saa borom yow bii jàllar bi wii soppandeku ci xol yi soppandekul ci sunu xol saxal ko ci ñu lay topp jeex na Allah Allah loo sawaay mat na sëkk mooy lëkkaale mag suñu bunt bi ñaan yi matale ngëneelu ñaan yi gis nga ñaanu yoon saa sax ni mu wuteeg ñaanu demba ak keneen <laughs> même bu dee ñaanu demba tamit day baax léeg-léeg waaye mooy xam nga ne xaaju ñoo bokk waaw ñaanu yoreen saa sax ak ñaanu mbindeef xam nga ne moos beneen mbindeef bu man di doon xam nga ne xaaju ñoo yem waaw kon nag nañu jàpp yi te gis nga niñ simple allahumma musarrif al qulub sarrif qulubana ala taati lii lan moo ci jafe ah kon nag nañ ci bàyyi xel